fan la ko tegoon mooy ci lii ñu wax waaw moo tax euh, euh, al imaam az-Zahabi ne euh, Sulaymaan at-Taymi rahmatullah alayhi ah taabi'i bu mag boobu daa ne woon kaa mu ne kaana Sulaymaan at-Taymi sayyi ar-ra'yi fiihi li kawnihi kaana yanaalu min Aliyyin ba'da ash-shay' radiyallahu anhu mu ne Sulaymaan at-Taymi te moo yey waaw waaw moo yey radiyallahu taala anhu euh, idée bu ñaaw wax yu kii bu bu bu bu la amoon ci moom ci waaj yi waaw lu tax parce que euh, da doon euh, dal des fois ci ki nga xamante ne mooy lenn ci am lu muy wax yenn ci Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib hmm? waaw moo yey nag Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi moom mooy baayu al-Mu'tamir al-Mu'tamir ibn Sulaymaan ah <laughs> wax na dëgg wallahi laqad sadaq waaw laqad sadaq te moo am dëgg ci loolu képp kuy dal Seydina Ali ibn Abi Taalib ak saxaaba bu mu man di doon yow yaa nekkul ci yoon te yow yaa jara ŋàññ buñ amee kenn lu ñuy wax kenn yow moom mooy la ñuy duut baaraam ngir wax la ko waaw kon nag loolu moo tax sànq bi ma gisee al imaam al hafiz an-Nawawi ne euh, moom mi waan Shaqiq ibn waan Abdillah ibn Shaqiq at-Tabi'i al-muttafaq waaw ci màggam ci wàllu riwaaya loolu xam nañ ko waaye nag am na ci doxalinam loo xamante ne woon daa jarab souligner ba ñu xam ne ah lii mooy mbir waaw lii nag moom nekkul woon yoon te jaaduwul woon ci doxalinam loo xamante ni nii bu ko kenn suulaale voilà boo xam ne noonu la meloon ba tax ku mel ne Sulaymaan ibn Tarxaan Abul Mu'tamir eh, rahmatullahi alhamdulillah amoon eh, xalaat ak i eh, idée bu ñaaw ci moom waaw kon loolu lu ama ama am solo la voilà ana limaamu <laughs> mu ngi noonu kon mu ne kon an Abdillah ibn Shaqiq al-Uqayli rahmatullahi alayhi kon moom euh, euh, euh, moom nag mu ngi génn àddina la cent huit ginnaaw gàddaayu yonent bi salawaatu rabbina wa salaamu alayhi kanta Sulaymaan ibn Tarxaan moom laa quarante six la gane àddina génn àddina la cent quarante cent quarante trois mooy moom daanaka ñetti at moo dese moo ko dese woon mu am téeméeri at voilà Euh, quatre-vingt-dix-sept ans at-Taymi moom la euh, juddu moom la dundu euh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nag mu ngi noone kon Abdallah ibn Shaqiq rahmatullah alayhi annahu qaal kaana ashaabu Muhammadin mooy sahaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam la yarawna shay'an min al-a'maali tarkuhu kufrun ghayra salaah waaw waaw ah léegi imaamu Tirmidhi teg mu ne sami'tu Aba Mus'ab al-Madani mu ne dégg naa Aba Mus'ab al mu naan man qaala rahimahullah képp ko wax al-iimaanu qawlun waaye ngëm yàlla wax kese la kooku dañ naan ko hé yustataab dañ ko naan tuubal fa in taaba bu tuubee wa illaa siinoo duribat unuqu ñu fëgg jaasi ci deqam gi daal di koy faat <laughs> loolu <laughs> lii boo yeneen i masala loo xam ne ci wàllu <laughs> téere yi wax ci wàllu iimaan <laughs> ak masala yooyu ci la eh, est-ce al imaanu xam nañ ne lii dëgg mooy al imaanu qawlun bil lisaan wa i'tiqaadun bil janaan wa qawlun bil lisaan wa amalun bil jawaarih loolu mooy al iman kama yufassiruhu ahlu sunnati wal jamaa ngëm yàlla mooy da ngëm la lu ñuy fas ci xol di ko wax ci làmmiñ waaye di ko gëm nekk loo xamante ne wa'tiqaadun bil janaan loo xamante ne sa xol nag da nga koy jàpp wax ko sa làmmiñ say jëf say cër di ko jëf waaye waaye gëm yàlla daal nooy naa comme jëf comme kii yi ñum tudd mur ji ay no affaire yi daal ngëm yàlla bu nit na say gëm jeex na ñoom ñëpp a yem yooyu dañuy wax lu leen neex loolu aqwalul bid'a Eh, ci waxu waa bidaa yi la bokk wal ahwa waa ahlul bidaa wal ahwa kon ñetti xadiis yaa ngi imaamu Nawawi mu ne rawahu Tirmidhi fi kitaabil iman bi isnaadin sahih wax nañ la ko mooy kitaab abwaabul iman moom la koy tudde pas kitaab abwaabu imaamu euh, Tirmidhi abwaabul iman an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baabu ma jaa fi tarki salah léegi kon gis nañ ñetti xadiis yi te ñetti xadiis yi Euh, boo demee ci sunan Tirmidhi rahmatullah alayhim ñoom xadis yi la rangale te sax buntu boobu ñetti xadis yi kese la fa indi waaw xadis Jaabir bi mooy ñetti xadis yi ni mu ñëwee ni mu ko rangale nii xam nga Imaam An-Nawawi rahimahullah 1070 da ko indi an Jaabir ne rawahu Muslim indi wa an Burayda def rawahu Tirmidhi indi wa an Shaqiq ibn Abdillah gis nga nii mu ko rangale Imaamu Tirmidhi noonu la ko rangale so que comme riwaaya Imaam euh, kii bi rek euh, Seydina Jaabir radiyallahu anhu moom da ko indi ñaari version la ci indi da ko rangale teg bii teg beneen bi door a teg xadiisu Seydina Burayda après daal teg waxu li nga xam ne mooy Shaqiq ibn euh, muy Abdallah ibn Shaqiq euh, rahmatullahi ala al-jami' kon mu ngi noone hein léegi nag kon mu des léegi mu des ginnaaw bi ñu defee taxriiju ñetti xadiis yi walillahi alhamdu wal minna waaye léegi li ci tegu mooy ana lëkkaale bi nga xam ne moo nekk diggante suñu xadiis yi ak buntu bi nga xam ne mooy wax baabul amri bil muhaafazati ala salawaati al maktubaati wan nahyi al akiid wal wa'iid al shadiid fi tarkihin bu boobaa dañ naan la lëkkaale bi leer na moo tax bi ñuy tàmbali moom lañ la waxoon ne la buntu bi xadis ñetti xadis yi ak bi ko mujjee bi mu mujjeel te mooy tëj buntu bi mooy al imaam rahimahullah dafiy indi luy wone euh, tere bu al nahyul akiid ah, tere gi nga xam ne dafa feddale ko wal wa'iid ash-shadiid ak li nga xam ne mooy digge dig bi nga xam ne bu tar fii tar ci hinna ki nga xam ne mooy bàyyi julli juróom yooyee di leen sàggane loolu mooy lëkkaale bi parce que yonent bay saa sam kanam doy na ci tëkku doy na kanam ci jajj doy na tamit ci lu ñaaw yow ñu ne la loo xam ne lu lu aw xas ci nit yow nga nekk ci loo xam ne yonent saa sam ci boppam moo ko tudde kéefër mooy bàyyi julli ne li nekk diggante al inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarka as-salaa ne li nga xamante ne moo nekk diggante nit ki ak li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, kéefër ak bu bokkaale kéefër mooy bàyyi julli waaw loolu doy na quand même non lii moom c'est grave quoi parce que alkufu ku xam la mooy alkufu moom du looy sàggane du looy sàggane mukk doo ko sàggane waaw <laughs> même bu dee dëgg la alkufru kufraan waaye gii mooy kufu gi nga xamante ne loolu dinañ ci ñëw léegi ci masala bon ci gàttal ci biir boroom xam-xam yi eh, eh, nit koo xam ne julliwul wala dafa bàyyi julli du julli kooku yéeféer la wala déet loolu dinañ ci ñëw léegi ci gàttal quoi mais masala bu yaatu la nag bu rëy bu bari ay ay xëccoo ci biir boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi te foog naa borosa woon nañ ko ci jataay yee ñu génn walillahi alhamdu wal minna mooy loolu doy na quand même ak zajru quoi day na ak gàj gi waaw waaye it mu ne pacte bi nekk suñu digganteek ñoom mooy képp ku dugg ci l'islam yow xam nga ne am nga benn ahd te moom la doon wax ci hadith yële yu Burayda yee yu kii yi ñoom Sayyidina Ubaada yi que mooy zimmatallah waaw li nga xamante ne moom mooy ah, borom bi pacte bi nga xam ne moom la am ak yow mooy kaaraange gi waaw képp nag koo xam ne doyadal nga ko yow yaa bindi kaaraange gi yàlla ci sa kaw yaa ko tege nee waaw waaw moo tax Seydina Ubaada xamsu salawaatin katabahunna Allahu ala al-ibaad mu ne saa salaam nee na juróomi julli borom bi da ko farataal ci jaamam yi man ataa bihinna lam yudayya minhinna lam yudayyi' minhunna shay'an istixfaafan bi haqqihinna kaana lahu 'inda Allahi 'ahd an yudxilahu al-janna wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi 'ahdun in shaa'a 'azabahu wa in shaa'a ghafara comme ni nga xam ne noonu la ko euh, al imaamu Ahmad mu ngi ci euh, sunanu al imaam Abu Daawuda imaam ibn an-Nasaa'i ak ibn Maaja voilà rahmatullah alayhi mu ne yeneen saa saam nee na juróomi jullee ji yoo xam ne borom bi da koo farataal ci jaamam yi ñépp ku leen indi dikk ak ñoom yawmal qiyaam te doyadaloo ci dara nekk koo xam ne da ko doon doyadal di ko woyofal di woyofal seenu ak nga indi ko mu mat kooku yàlla mi dara warul moo warlul boppam jël pacte ci moom ne kooku dina la dugal àjjana waaye képp koo xam ne ba ngay dikk yawmal qiyaam mooy ma ngay dee mataloo leen ni mu ware yow moom mooy mataloo leen nag mooy ñàkk ñu koo def wala boog yaa ngi ko doon def mais di ko foowe surtout waaye fekk gën a gëm gën a farata la loolu la kooku noonu borom bi ci machi ala nekk bu neexee borom bi mu bugal ko bu ko neexee mu daal di koy jéggal kon loolu lu am am solo la quoi waaw loolu euh, daa am solo quoi léegi yii nii lépp day wane ne <laughs> sawaay waaw ba pare saxaaba yi radiyallahu nekk ñoo xam ne dernier hadis bi li nga xam ne moom amuñu ci dëpp amuñu ci wuute ni képp ku ko bàyyi mooy kooku moo lool moom lañ jàpp ne lool ak kéefër mooy li nga xamante ni mooy julli waaw kon euh, loolu lu ama am solo la waaw moo tax al imam euh, at-Tibi ne hadis mujj mooy waxu euh, Shaqir Abdallah ibn Shaqir bi day wone ne kon ñoom ca saxaaba ya radiyallahu anhum dañ ciy jàng nekk kon bàyyi julli fa ñoom moo doon bakkaat bi gën a màgg waaw bi gën a màgg ginnaaw bokkaale waaw te mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy pant bi nga xam ne mooy bi gën a jege bi lay yóbbu ci kéefër waaw waaw waaw kon euh, <laughs> loolu lu amaam solo la hmm? imaam al-Hakim solo na lu mel nii euh, daal di koy wéral ci sharh Sahih imaamul Bukhari Muslim hmm? Eh, loolu lu am am solo la kon loolu doy na quand ci ak jàjj doy na quand ci ak moytu doy na tamit ci li nga xamante ne mooy bañ a caaxaane mbir yi jàpp ne lool dara newu ci eh, léegi eh, mu am yeneen ja ginnaaw lii di wane kon lëkkaaleem ak bunt bi mu am nag yeneen jàngat yoo xam ne daa am ci hadis bi ginnaaw bi ñu gisee kon mooy lii rëy na quoi waaw saxaaba yi yonent bari saa te ñoom ñooy seen ijmaa Euh, ñi nga xam ne nanguwuñ ijmaa sax di zahiriyya yi ñoom d'accord nañ ijmaa wu sahab abdullah ne ñoom moom buñ nangoo loolu moo tax ñuy wax ijmaa bon boroom xam-xam yi ñeneen yi euh, nee nañ bon du lool kese te loolu mooy dëgg waaye euh, loolu bu dee dañoo dëppoo ak waxu yonent bi saa saab yi di wax ne diggante pacte bi nekk suñu diggante ñoom mooy kéeféer ñoom naafeq yéeg ak ñëpp rek ku ko ba nekk nga koo xam ne fabat kafar loolu sawaay doy na jàjji voilà léegi nañ taxawandi par benn xadis tuuti euh, al imaamu kii euh, nu mu tudd euh, <laughs> al mubaarak fuuri rahmatullah alayhi hmm? parce am na ci riwaay yoo xam ne ne ashirk awi awi awil kufr am yoo xam ne baynal kufri wal iman la Seyna Jaabir wax diggante kéefër ak ngëm yàlla tarku tarku salaa mooy weddi mooy bàyyi julli waaw am yoo xamante ne bayna al abdi wa bayna shirki awil kufri tarku salaa diggante jaam bi ak diggante bokkaale wala kéefër mooy bàyyi julli ah al a nawawi rahimahullah mu ne hakada ni mu ñëwee ci imam muslim te moom la imaamu nawawi indi inna bayna ar rajuli wa bayna shirki wal kufri waxul aw wal kufri tarku salaa dëgg-dëgg li dekk diggante mi nekk diggante nit ki ak li nga xam ne shirk bokkaale ak kéefër mooy bàyyi julli mu ne al imaamu Nawawi mu ne naka fi jamii al usul nii la ñëwee huwa fi jamii al usul min sahih muslim ash-shirk wal kufr waaw mooy wa bi nga xam ne day wane conjonction de corrélation mooy bokkaale ak ki kéefër mu ne wa fi muxraji mustaxraji abi awaana al isfirayini eh, mu abu awaana al isfirayini wa abi nu'aym al asbahani ci seen ñaari moom awil kufr la aw mooy walla waaw waaw bi am mu ne bi aw li kulli wahidin minhuma waaw mu ne waj mu ne waaye bu ci nekk wabi am na nuñ ko mën a dégg waaye aw bi tamit am na nuñ ko dégg dégg wa maana bayna wa maana baynahu wa bayna shirk tark as-salaa mu ne maanaaw diggante nit ki ak diggante euh, shirk dara doxu fa amul benn barrière lu dul bàyyi julli ay alladhi yamna'u min kufri kawnu lam yatruki salaa li nga xam ne mooy tax nit ki jullit bi nekkul ci yéeféer mooy bàyyiwul julli waaw fa idha tarakaha lam yabqa baynahu wa bayna ash-shirki ha'ilun bal daxala fi waaw bu ko bawee rek amatul benn dig-digle amatul benn barrière bu nekk ci diggante moom ak kéeféer bal li am ba des nee na ca daraj dugg ci waaye loolu dinañ ci ñëw léegi ci masala bi ñu la doon wax mooy est bàyyi euh, bàyyi yépp ñoo yem dinañ ci ñëw léegi waaw <laughs> mu ne kanta inna shirka wal kufr qad yutlaqaani imaam an-Nawawi mu ne kanta ash-shirk muy bokkaale wal kufr aku kéefér qad yutlaqaani bi maanan waahid léeg-léeg ñu jooyal leen ñu bokk benn maanaa mu ne wa huwa al-kufru billah te mooy weddi yàlla mu ne wa qad yufarraqu baynahuma waaye nag léeg-léeg ñu tàqali leen fa yuxtassu al-mushrik al-mushrik bi abadati bi abadati al-awthaan wa ghayriha mu ne bu ko defee léeg-léeg ñu ne mushrik kiñ ci jublu kooku mooy jaamukatu xërëm yi comme niñ ko xamee kii bokkaale yàlla di jaamu loo xam ne xërëm di ko boole yàlla ak yooy voilà ak yi mel noonu min maxluqaat yi minal maxluqaat yi ci mbindeef yi waaw mooy soit ay xërëm wala muy jaamu ñoom diw naan ay Uzayr ibn Allah ak nangam ak nangam wala al-Masih ibn Allah wal iyaadu billah ma'tirafihim billah ñoom dañ naan yàlla am na waaye il faut ñoom ñu ko bokkaale ñooñu en général shirk lañ leen di wax waaw parce que mooy koo xam da ngay jël jaamu gi ngay yàlla nga ne bon du moom kese fokk nga boole ci kenn voilà mu ne euh, ka kuffaaru Quraysh comme kuffaaru Quraysh ñoom xam nga dañ doon wax naan yàlla am na waaw Quraysh ñëpp ëppoon loolu lañ gëmoon mooy yàlla nee nañ yàlla am na waaw moo tax ñu naan ñu naan bon euh, mais man de man Muhammad li muy wax jaaxal na ma ah ñun suñu yàlla yi mu ñuy tere alors que ñun ma na'buduhum illaa li yuqarribuna ila Allahi zulfa mais où est le problème ñun yàlla moom ñun bañuñu yàlla bi muy wax di allah moomu ñun xam nañ ko waaw ñun gëm nañ ko sax mais suñu xërëm yi dañu ñooy échelle ñooy suñu li nga xam ne ci la ñuy moo ñuy jokkale quoi dégeel ñu yàlla bu mag boobu muy wax waaw kon ñooñu ñoo jàppoon nañ ne yàlla am na waaye il faut ñu bokkaale ko mu ne ñu lañ léeg-léeg buñ ne mushrik léeg-léeg ñu doyal ñu kii ko ñu tax taxsis ko ñii nag lañ ci jublu waaw ah mu ne fa yakunul kufru bu boobaa nag ak kéefër mu a'ammu min parce que nit ki mën naa nekk yéeféer noonu euh, comme ate bi am nga ate bi nee na jaamuwul dara amul benn bant bu mu teg di ko jaamu même bu dee ne da ngay gis ne waxuñu dëgg parce que am nañ ay symbole yoo xam ne moom la ñuy commémorer saa su ne la weddi laaj la wala al faransi min al faransiyin ñu bari ci ñoom dañ ne gëmuñ dara waaye am nañ ay symbole ay bés yoo xam ne mooy bés yu nga xam ne moom la ñuy commémorer comme borom xërëm yi rek ñu amee ay bés yoo xam ne ak ay symbole yoo xam ne moom la ñuy commémorer ak a màggal voilà léegi nag ñee dañ koo def ak matt gu ñu teg wala ay yooyu ñoom it dañ koo teg ay ay ay ay monument yoo xam ne ci lañuy ñëw di incliné wu ay Marianne ay façon yu mel noonu ne euh, euh, loolu <laughs> mburu faf ko fëriñ la waaye même bu dee ne até bi nga xam ne tax yooyu yëpp nekku ci waaye loolu kufu ci kufur la nekk même bu dee amul keneen kum teg ci naan da koy ndax gëmul yàlla gëm jàpp na ne su yàlla ba amul kon moom jàpp na ne la lam nekk bokkul ak ki nga xam ne moom dana yàlla am na waaye da koy bokkaale ak leneen waaw ko bu boobaa kufru su mushrik bi dañ koy woowe kaafir waaye dañ koy woowe mushrik alors que kaafir bee <laughs> ate bi moom bokkaale wala ak yàlla dara parce que jàpp na ne yàlla amul ba mu koy bokkaale ak dara moom ak kéeféer loolu la imaam bëgg a wax na loolu mooy eh, léeg-léeg bu ñu mushrik jublu ci mm, kaafir al kufru al shirk jublu kufru léeg-léeg nag ñu euh, joya ñu ñu daal di leen tënk ku nekk ñu jublu ci kii bo ñu yàlla am na waaye dama koy bokkaaleeg dara ak kufru nag loolu di shirk kufru ki nga xam ne moom moom dara dane yàlla sax daa amut waaye jaamu manu koo jaamu kon bu boobaa <laughs> wallahu ta'ala a'lam léegi beneen bi bayna al abdi wa bayna al kufri euh, wa bayna euh, al abdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad <laughs> al imaam al mubaarak fuuri rahimahullah ba léegi mu ne ci tuhfatul ahwazi sharh jaami' at-tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ne fa man taraka faqad kafara ay mu ne loolu liñ ci jublu ah, fekk daa njëkk a wax ne eh, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum ya'ni al-munaafiqun loolu dina la wax kan moo wax loolu waaw <laughs> waaye dina la wax ne don après am na ñeneen ñu ne loolu munaafiquna yi kese ah léegi dinañ ñëw voilà mu ne loolu as-salaa ay huwa as-salaa mooy pacte boobu dox suñu digganteeg ñoom tax. di a maana annaha al mujiba li hitni dima'ihim kal ahdi fi haqqi al mu'ahidin nga xam ne mooy tax seen deret kenn du ko tuur mooy taxit ñu man di takk ci biir jullit ñi di mën a dencante di man a lekk ñu ñuy rendi ñuy lekk ñoom itam ñuy am avantage yi jullit ñëpp di am ci seen biir li ko dox ñoom bu dee foofu ñi ko turee naafiq yi mooy julli fekk ñu leen di gis ñuy julli dañ leen di jàppe ne ay jullit lañ waaw te loolu yeneen tubaab yi sax loolu la doxaloon. <laughs> bi yeneen sa asalam ne mooy euh, ba mu indi or ba rek ba Seydina Ali ibn Abi Talib ba mu yónni woon ba mu ko yónnee radiyallahu anhu yaman mu yónni yonent bi alayhi salaatu salaam or bi mu ñëw di séddale hmm? <laughs> léegi euh, boo waajo waxoon mooy euh, kii nga xamante ne mooy zul <laughs> maamu xawaari ji rek daal di ñëw wax wax wuju tegginawul joojee ah ba kii ne Seydina Xaalid ibn Walid radiyallahu taala an yeneen saa salaam bàyyil ma dóor doqam yeneen saa salaam ne non non amaana la'allahu yusalli <laughs> waaw ne euh, bàyyi ko waaw amaana mu nekk koo xam ne day jul yooyu Seydina Xaalid radiyallahu anhu ko béy yeneen saa salaam way ñi <laughs> ànd nit ñooy ñi nga xamante nii. dañuy nekk di di di wax naan dañuy kii ci seen làmmiñi dara tay ah yoon saa salaam mais wa kam min musallin yaqulu bi lisaanihi ma laysa fi qalbi yoo xam ne dañuy wax ci seen làmmiñi loo xam ne xaaju la nekk seen xol yi yeneen saa salaam ne ko nag a ah, waaye nag inni lam amur an unaqiba an qulubi an-nas wala ashuqqa butunahum waaw <laughs> ne ko waaye nag xaalis c'est que problème bi mooy man sama borom joxuma <laughs> digal te digaluma may xotti euh, xoolu nit ñi ngir xool la ca ne waaw <laughs> waaw di ko bënn naq ba di jëlee ay bën bën ngir xool li ci biir wala asuka di ko xotti seen biir yi seen dënn yi xool est kii li mu wax ne moom la gëm dëgg la am dëgg lool borom bi joxuma ci ndigal gis nañ ne allahu yatawalla sarair waaw mbuut yi yàllaa koy ci e, gérer moo koy res ñun nag li ci biti lañ ñu àtteloo yeneen saa salaam moo ko jàngale waaw moo tax mu wax li Seydina Xaalid xadiis boobu nañ ci Saxiixayn <laughs> waaw léegi mooy le fait que yeneen saa salaam ne waa ji la allahu ah amaana naafiq kooku malgré li wax ja na multidee do jar na multidee waaye yeneen saa salaam ne noor bàyyi ko waaw la allahu an yakuna yusalli amaana moom day julli waaw yeneen saa salaam Seydina Xaalid wax lee après yonen saa sallam Seydina yonen saa sallam tontu ko li kon parce que naa fekk yi fekk yonen saa sallam bi lu xamalal nag yonen saa sallam doon est-ce que da doon amoon doute que la si waaw ko ñu ne waaw parce que xam nga euh, yërmande la am mooy ar rahmatul waaw lu mu xam ne yées bon nga bon nga bon nga bon na bu jàppee ne amaana moom bu ñaanee boroomam wala mu def lii euh, loolu sobi la yonent saa salaam du ci hésité moo tax bi ko Seydina Omar yi jàppee ci yéreem ne ko yonent saa salaam mais yow ki nga doon jullee xam nga kan la yonent saa salaam da koy jullee te mooy naafiq yi moo waxoon bis nangam am Abdallah ibn Ubay mi mu ne ko Omar oh, bàyyi sama yére borom bi damaa tànn loo voilà ndax saa su ne te mooy charion euh, <laughs> <laughs> kenn ginu ko mooy ki nga xam ne mooy ndayu langue waaye même bu dee ne euh, aaya boobu moom la ne yëpp daa borom daf maa tànnaloo waaw voilà waaw istaghfir lahum bokk am la tastaghfir waaw waaw léegi mu ne loolu ndax euh, euh, li ko yóbbu yeneen saasam ci lool mooy moom la borom bi def rahmatan lil alamin waaw mooy li nga xam ne yërmande ngir mbooleen mbindeef yi rawatina koo xam ne mu ngi dund ak moom doomam nekk ku baax di Abdallah ak njabootam moom mu mel nii ba pare di wane ak euh, jullit la ci biti yeneen saa jàpp ne moom lépp loo xam ne moo tax doom jëm ñuy laaj ko yéreem mu jël yéreem jox ko waaw laaj ko lu ne nekkoon ak yeneen saa salam xelam dalul parce que doom ji xam na lu bàyyam nee woon ah damay ñaan rek nga ñëw jullee ko yeneen saa salam ñëw voilà mooy loolu noonu nga xam ne noonu la doon def nga xam ne moom noonu la mel mooy euh, xam na waaye comme que li ci biti doon wane ne jullit lañ mu jàppe leen comme jullit waaw bu ñu amee doom buñ ko ko tuddulee mu tudd leen bu ñu amee xew boo xam ne xew njàmm la mu ñëw waaye tamit bu dee daa nekk loo am dañ ko invité ñoom wala mu dem di leen seeti léeg-léeg nga amaana loolu daal di islah seen seen seen seen seen biir yéwénal seen biir ba kéyféer bi ñu nekk ñu génn ci ainsi de suite ak yeneen yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu boo xasee nekk jullit même bu dee ci biti sa biir naa féq la te yonent sallallahu alayhi wasallam xam na ko borom bi xamal na ko xamal na ko naafiq yi waaye doonuloon attewoo ci li nga xam ne mooy baatin ak li nga xam ne moom la xam waaye ci biir waaye lii feeñ ci loolu la doon attewoo te loolu la wax xeetam yi ñu ci attewoo moo tax bu kenn toog di soupçonner kenn naan diw mii ni ma ko gisee nii naafiq lay niru ba mu gisee ña ko defoon mbokk Itbaan ibn Maalik ya ci waa Banu Saalim na Awf radiyallahu anhum da leen ne déedéet bu leen wax ci kooku loolu Euh, xanaa gisoo ne moom day julli te tamit euh, te kooku Maalik ibn malikum <laughs> Maalik ibn Duxayshin radiyallahu anhu bokk na ci euh, ñi fekke Badar en plus keroog bi yeneen saa saam jógee Tabuk moom la digal ak Ma'n ibn Adi radiyallahu anhuma ñu dem daal di taal masjidu Diraar di jàkk ak ay jooju naafiq yi defoon ngir concurrencer masjidu Quba nga xam ne dañ ko faa defoon ngir yàq foofu mu nekk seen sanctuaire Abu Amir al-Fasiq moo leen ko xelalooloon mu yiis mi di baayu Hanzala mu baax mi radiyallahu anhu kuy Hanzala non mooy kii du wax nañ ko fi fan yee waaw wax nañ ko fi de bu yàggul Hanzala ghasilul malaa'ika Hanzala doomu Abu Amir al-Fasiq nga xam ne avant yeneen saa son ñëw Medina da doon wax ay wax di wax affaire u àllaxira ku jëful ci kaw suuf lu baax boo demee boo loolu gaa yi sii ko bañ koy woo arrahib ki nga xam ne mooy lëlukat bi di jaamu yàlla yeneen saa salaam ñëw mu iñaane ko voilà da pare euh, ginnaaw Badar mu mer daal di dem Medina dem Makka bokk ne waa Makka euh, di euh, compense ne moom li leen dal metti na léegi bu beneen xare amee di ngeen xam waa Aws niñ ma déggale ñu ma topp waaw yéen beneen xare ñëwee kii leen rek bu ma ñëwee bu ma leen di wax ñu may topp waaw léegi nag ba nga xam ne ci la Uhud ñëw moom moo njëkk a xare bi voilà Hanzala nag keroog bi ñuy woote xare bi daa gaaw fekk daa amoon soxna mu daal di jóg rek daw dégg ñuy woote rek mu dem te sa jotul woon a sangu janaaba voilà léegi nag ba mu demee ñu faat ko waxa moom lañ doon wax ne keroog ñépp lañ dagg ñañ fa faat lañ doon dagg seeni cër seen nopp yi seen bakkan yi jigéen ña fa newoon doon def euh, don Hind mi leen jiite woon bint abi bint Utba sayyidu Quraysh euh, mujj na suuf moom euh, Hind radiyallahu anha soxnaay Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu anhuma doon dagg seen noppi ak seen cër yi di ko def ay caq Hanzala mii lañ bàyyi woon parce que baayam mi nekkoon ci ñoom waa Quraysh lañ ko doon seete te waxoon nañ la baayam keroog daf koo kajj ay kajj quoi voilà waaw bi mu fekkee kooram ci corps inerte yées ki lee Abu Amir al-Fasiq la <laughs> walla iyaadu billah mu daal di koy kajj naan ko ku ku ku tere naa la ngay ànd ak ñii mooy ci diine jii waaw yaa ngi nii tëdd faatu waaye nag bon je reconnais que ku baaxoon nga ku baaxoon nga ci man ak sa yaayam voilà daal di koy waaye nag dinaa la kajj kajj ko daal di dem walla iyaadu billah yées <laughs> am na ko <laughs> mooy mooy yeneen tubaab saa saam lim ñu jàngaloon mooy bu leen euh, kii bu leen dee leen attelé ci li nga xam ne mooy li lii feeñ li ñuy feeñal loolu moo tax euh, euh, lii ñu ngi woon ci li al imaam doon wax al mubaarak fuuy voilà <laughs> mais kon naafiq kii li tax ñuy julli boo fekk ñu leen di gis ñuy def li julli ñuy def di julli yooyu dañ leen di jàppe comme ñoom. te bu leen kenn di soupçonné naan boo demee ndax loolu yonent saa salaam moo fi newoon de voilà te bu dee saxaaba yu toll noonu ñoo ñoom mbokki Seydina Itbaan yi ñoo doon juume noonu ba jàpp ne sawaay mii naafiq la waaw ndax xanaa gisoo day neexook ñoom alors te mën na nekk da doon nekk ak ñoom ngir di leen laayi biir léegi ci xamul jàpp ne te lool mooy euh, njort bu rafet guñ mën ci moom te ak kii dafa dëggu dafa dëggu te bokk na ci ñi nga xam ne Badar lañ fekk te nee na xanaa yow yëgu Omar te ne waa yeneen suñu borom yëddu na xool na borom bi xool na xol waa Badar ne leen def leen lu leen neex jéggal naa leen kooku mënu la nekk naafiq waaye comme que doon nekk ak ñoom voilà ndax euh, loolu euh, tax ñee tamit woo ci loolu ci li ñu gis ñoom tamit waaye yeneen saa saam xamal ne leen déedéet bu doon wax loolu waaw. ah gisu ngeen ne moom seede na laa ilaaha illallaah te day julli day yoo voilà kon mooy julli mooy li nga xam ne pacte bi nga xam ne moo tax képp ku dugg ci l'islam moo xam. bu dee naafiq ñu ne naafiq yi mooy lool bu ñu koy bàyyi nag bu boobaa seenu kéefër feeñ na voilà waaw bu ñu ko bàyyee rek fa in bari at minhum az-zimma wa daxalu fi hukm al-kuffar nuqaatiluhum kama nuqaatilu man la ahda la ne bu ñu koy bàyyi rek euh, pacte bi ñu amoon kaaraange gi amoon ndax ay jullit lañ ñu ngi def li jullit yi def doolu euh, day deñ ci ñoom day set ci ñoom te ñu dugg nag ci àtte yi yéeféer yi ñooñ dañuy xare ñoom comme ni ñuy xare yéeféer yi nga xam ne ñooy yéeféer mahd yi ñu nga xam ne moom ay yéeféer pur lañu waaw mu ne qaala al qaadi mu ne al imaam al qaadi Iyaad nag rahmatullah alayhi nee na ad damiru eh, ghaibun al ghaib damiru al ghaib yaani fi qawlihi wa baynahum léegi mu des loolu xam nga am nañu ne mu ne lil munaafiqiin lool wax nañ la sànq dina la wax kan moo ko mooy imaam al qaadi Iyaad ne loolu naafiq al ahdu alladhi bayna wa hum boobu mooy ñan suñu digganteeg ñoom mu ne ñooñu ñooy naafiq yi mu ne shubbiha ah, ah, ah, ah dañoo umale la al mujibu li ibqa'ihim li tax ñu bàyyi leen fi ak di eh, ñoŋal seen deret yi bil ahdi al muqtadi li nga xam ne mooy pack bi nga xam ne boo ko amee nit day tax eh, ngeen respecté mbir yi ba pare eh, al mu'ahad ki nga xam ne du jullit waaye daa nekk ci réewum jullit mi am pacte Euh, réewum jullit bu dee koo xam nañ ko jox visa wala yooyu mu ne fi nga xam ne fekk ñu ngi koy jox visa comme buñ nee réewum jullit Arabie saoudite boo xam dañ fay doxal sharia ku mu jox visa même bu dee yéeféer la kooku amu ngeen droit di attente ay kii wam mu ne comme loolu la léegi nag fekk mu ngi respecté loolu mooy euh, loolu dañ julli euh, misaalam mooy kooku dañ koy ba ko def bara ñu koy nga xam ne lépp la ñuy bokk ñooy julleendoo ñoo man takk ci ñoom ñuy takk ci ñun di lekk suñu rend yi ñuy lekk seen eh, rend yi waaye buñ bàyyee julli nag bu boobaa ñoo giyéefér yi la yam kon mu ngi noone <laughs> hein waaye mu ne qiila am na nag ñu ne yumkinu an yakuna damir damirul ghaibin mooy hum boobale am man waaye pour ñëpp la fii man bàyyi a rasulullah saa sallam ku jaa bàyyanteeg yoneen saa nga ne ma mais léegi ñi jaayantewul ak ñoom nag ñu ñëw ci ginnaaw dañ naan ci lañu ala hukmihim lañ nekk tabaan mooy suñu façon yi ginnaaw ñu ñëw taabee yi ba addinay tukki ci lañu ñu ne ñun ñëpp lay wax ñëpp te loolu mooy liy dëgg sawaa'un kaana munaafiqan aw laa moo xam waajooju ne dugg na ci lislaam naafiq la wala déet waaw léegi nag kooku lan mooy mbiram te lii yadullu li koy wane mooy waxu Euh, euh, yonent saa li Abi Darda li ma waxoon Seydina Abi Darda radiyallahu anhu ne ko la tatruki as-salaat as-salaat al-maktuba muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimma voilà ne ko woon bul bàyyi julli mukk tay ko boo ko bàyyee te tay ko na leer ne sa kaaraange yi nga xam ne moo tax jullit ñi di boole ci seen bopp dañ na mooy yow rañ lay raya ah. te tamit mooy kaaraangeeg yàlla laa yatlubannakumullahu bi dimmatihi bi shay day dugg mooy kaaraange yàlla rocc yaa ko roccil sa bopp kon loolu lu ama am solo la quoi <laughs> te xadiisu kii bi ki nga xamante ne nii euh, xadiis Seydina Anas euh, xam nga imaamul Buxaari eh, ki imaam at-Tirmidhi mu ngi naan ko baabi an Anas Seydina Anas euh, xadiisam boobu nga al tabarani moo solo ci al-Awsat sanad boo xam ne laa ba'sa bihi dane man taraka salaa yeneen saa san dane man taraka salaa muta'ammidan faqad kafara jihaara képp ku bàyyi julli tay ko kooku weddina yàlla ci lu bir voilà waaw tawa kii al imaam Muhammad ibn Nasr solo na ko al Marwazi rahimahullah ci kaddu yi mu ne sami'tu Seydina Anas mu ne dégg naa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul bayna al abdi wal kufri aw ash-shirki tarku as-salaa